a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du kon ginnaaw bi ñu sante suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ñëw fi nga xam ne fa lañ yemoon ci tafsiir yi nga xamante ne nii inchaa allahu taala moom lañ bëgg a def ci weeru koor gi ba koor gi jeex bu suñu boroom dogalee ba ni nga xam ne lañuy jeexal diggante annaba ba li nga xam ne mooy suuratu naas muy suuratu amma yatasaaluun tàmbali woon nañ ko ci jataay bii weesu ñu ngi yemoon fi nga xam ne ci la boroom bi subhaanahu wa doon wax inna yawmal fasli kaana miqaata mu ne inna dëgg-dëgg yawmal li bés bi nga xam ne ci lay tàqalee dëggante neen ak caaxaan neen ak li nga xam ne mooy dëgg kaana bés boobale de nekk na mi xaataa lu juutu la waxtu ñoo fu lañ yemoon ñu waroon a continuer mu ne bés boobu mooy ban bés bu ngeen ko xamul mooy yawma mooy bés bi nga xam ne yun faxu la ñuy ëf fi suuri ca buftu ba fa tatuuna afwaajaa yéen nit ñépp jinne yeeg njaay àll yeeg rab yépp ay ñëw ñépp dekki amul kenn koo xam ne bu keroogee dañ naan mu ana diw ñu ne moom kat il est absent da ngay xam ne ba borom bi moom tey arrangé wu ko moo tax manula ñëw déedéet loolu amul de ñépp a fay teew mu nekkoon kon fa tax di ngeen dikk afwaajan nekk ay mbooloo yu mbooloo wa futihati samaa'u fa kaanat abwaaba ñu ubbi asamaan yi nag bunti asamaan yépp ñu daldi leen ubbi fa kaanat mu nekk abwaaba ay bunti buntu wa suyiratil jibaalu suñu boroom nee na may doxloo li nga xam ne mooy ñuy doxloo montagnes yi fa kaanat saraba boo leen gisee nag dangay foog ne ay montagnes lañ yu dëgër waaye du ñu dara moom daanaka ay njonoox lañu kese comme li nga xam ne la waxoon ca saar bële mu ne woon mu ne wataral jibaala tahsabuha jaamida wa hiya tamurru marra saxaab mu ne bu keroogee yawmal qiyaama di nga gis ji montagne yi di daw ñu leen di doxloo nga gis wa suyiratil jibaalu nga gis leen nag ñuy daw nga foog ne lii nii marra saxaab di romb comme ni niir yi rombe waaye dëgëratuñ de buur yàlla lépp lu leen di dëgëral da koy dindi keroog mu ne kon wa inna lii lépp suñu boroom lan la ci bëgg a wax lan moo tax muy leeral lii lépp mu ne ñi nga xam ne ñoo doon laaj ndax lii dëgg la am du dëgg est-ce que bés pénc dina taxawam du taxaw ñoo ñële de bu ñu faatoo ci noo nele nañu xam ne inna jahannama dëgg-dëgg sawaraaw jahannama kaanat saada nekk na loo xamante ne nii falaa leen di xaare de mooy liñ naan ndaari ji mooy safara mooy ndaari képp koo xamante ni nii gëmoo boroom bi tabaaraka wa te nangu woo wommatu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi sallam mu ne li muy leeral ñoo ñële nga xam ne moom la sax fara nekk seen ndaar yi mu ne li taaghina ñeel nañu nga xam ne dañoo beew ma aban mooy seen mujj de mooy fa la ñuy mujj te fa la ñuy dellu laabisiina bu ñu duggee ca safaraaw jahannama de dinañu fa sax fiihaa ca biir ahqaaba ay jamonoy jamono yoo xam ne du jeex ay siècle siècle yu dul jeex mu ne laa yazuquuna fiiha bu ñu fa duggee nag duñu fa mos fiiha ca biir safara bardan lu sedd seen yaram du laal lu sedd waaye ñoom it duñu ko mos ci seenu làmmiñ de wala sharaba teyit duñu naan benn naan boo xamante ne nii mu sedd la tey neex doonu ko am illaa ndere buñ amee daal leen loo xam ne lañu fay naan mooy xamiiman wa ghassaqa illaa man lu dul ndox mu tàng jërë jërë jërë jërë jër waga ak li nga xamante ne mooy lii siit ci seen yaram yi bu leen safara si lakkee lii siit di génn ci seen yaram bi moom lañ leen di taataanal daldi taat jox leen ko loolu le mooy xasaaqa loolu la lañu li naan yal nañu suñu boroom musal ci yii mu ne jazaan wifaaqa suñu boroom nag bëgg artu jaam yi yëgal leen ne nag lii nii may wax ne lii nii dinañu ko dundi ñuy duggi jahannama nii lañuy dunde bu leen yaakaar ne dama leen a tooñ de haasha allah buur yàlla ëppante naag di tooñ jaam dooñu leen de jazaan wifaqa boo gisee lii dal leen mooy pay la goo xam ne gu dëppook lañu doon jëf weddi yàlla moom la nga xam ne mooy jëfam mooy dem sawara comme li nga xam ne moom lañuy wax aljazaa'u min jinsil amal ni nga kama tadiinu rek tudaan ni nga doon leble rek lu mel noonu lañ lay fay kon nag weddi yàlla moom këram mooy sawara waaye gëm yàlla nag këram mooy aljana ja'alana allahu min ahliha yal na buur yàlla def ñu ci ñi nga xam ne ñooy dugg aljanatal fi aljanna amin mu ne innahum mu ne gis ngeen ak yéefir yi nekk biir safara kaanu nekkoon nañu bañ newee ca àddina laa yarjuuna xisaaba masuñoo yaakaar di am benn yaakaar ne bés dina jot ma daal di leen xisaab daal di leen saytu ñoom daal jàppoon nañ ne àddina bi daal lañ fee nekk di dund daal di wëndëng rek di dund num leen neexe ba ku faatu daal jeex na ba daanaka ko am problème sax problème yi euh, muur la nangay def mooy nga sa bopp jàpp ne boo reyee sa bopp moom mooy mucc nga suñu boroom ne déedéet noonu nañ ne woon ca àddina innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu nekkoon nañ laa yarjuuna ma suñoo yaakaar xisaaba kene dinañ leen atte wa kaddabu ñu teg weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi kizzaaba weddi gu jéggi dayoo wa kulla shay'in lépp lépp lu am na ak lépp luñ doon jëf na nit ki xam ne moo jinneeg ñépp ahsaynaahu kitaaba daal dinañ koy takk daal di koy denc ci benn téere boo xamante ne ni muy téere jëfu nit ki waaye it mooy loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala bindoon na ko ca lawhul mahfuz kon nag mu ne bu ñu nee biir safara ñoo ñële mu naan leen fa zuuqu way mos leen waay falan nazidakum illaa adaba yëg leen ne duñ leen dellu duñ leen dolli lu dul mbugal